turam moo noon Suhayl ibn Bayda la tuddoon yaay jee tuddoon kon Bayda mu bokk ci waa euh, Banil Xaaris ibn Fihr mooy ci waa Quraysh lañ bokkoon ñoom ñuy ay Quraysh yi lañu woon muy Makka lañ dëkkoon moom Suhayl ibn Bayda moom nag tuuboon na Makka waaye comme que gars yi dañ leen doon persécuté persécuté yu metti bon temps yooyu mooy ku amul doole amoo ko la dimbaleeg yooyu amoo ko la protégé da nëbbatu mooy da nëbb sa gëm moom nag da bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ doon nëbb seenu ngëm ba moo tax Badar Badar euh, Quraysh bi ñuy génn di xeexi moom dafa ànd ak ñoom dafa ànd ak ñoom waa Quraysh nag jàpp ne <laughs> kii ci ñun la bokk bi mu demee ñu jàpp ko ko prisonnier mooy bi mu demee julli ñu jàpp ko prisonnier ndax dañu ne kii nii ci waa Quraysh la bokk te ñoom la àndal ñëw fii di xeex. Euh, ñu ko jàppee nag seydna Abdullah ibn Mas'ud ne ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko man dégg naa man dégg naa ko muy tudd lislaam ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog biñ jàppee kuffaaru Quraysh ndax Badar dañu rey ci ñoom soixante-dix jàpp ci ñoom soixante-dix parmi ñu ñu rey Abu moom première xeex prip la dee te moo gënoon a rëy làmmiñ ci gaa yi euh, léegi bi ñu leen jàppee prisonnier prisonnier yi nag Suhayl ibn Bayda mii ci la woon yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne biñ jëlee décision biñ laajee saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom Seydina euh, Abu Bakr Seydina Omar Seydina Ali radiyallahu anhu euh, lan lañuy def ci ci ci ci ci prisonniers yi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ñii suñuy mbokk la mooy ay doom yu ñooy mooy mbokk deret te mën nañoo tuub ëllëg léegi li ñuy def dañ leen di jàpp ne leen nañ fay nañ joxe ku ci bëgg a libre da ngay joxe rançon pour nga dem ngir nga jënd sa liberté Seydina Umar ibn al-Khattab ne man daal li ma gis man bu dee man moom danga maa laaj sama avis mooy ñu jël ku nekk xool ku nekk ki kii sa bokk ci ci julli ñi ñu jox ko jaasi mu dóor doqam waa ji dee ci saa si man daal loolu laa gis Seydina Ali radiyallahu anhu waxul dara léegi yonent mi alei salatu salaam moom daal di euh, ànd ak aviu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu léegi nag buñ jëlee décision boobu mu ñëw ne yonent mi alei salatu salaam ne xadiis boobu imaam at-Tabaraani moo ko solo ci sanad boo xam ne imaam al-Xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na bu wér la ci al-Isaaba fii tamyiiz as-saxaaba nee na sanad boobu bu wér la eh, yonent bi alayhi salaatu salaam nag ñëw ne gaa yi jàpp mooy prisonniers yi ne ñi leen di seen ñi leen ñi leen di eh, garder ne laa yanfaritu minhum ahadun illa bi fida aw darba mu ne kon nag décision bi boobu lañ mujju jël bu fi kenn jóge ci prisonniers yi lu dul ñu joxe ñu jënd seen liberté wala li Seydina Omar wax dóor jaasi ci doo léegi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dé ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam illa Suhayl ibn Bayda bande mu des Suhayl ibn Bayda ndax man mas kuntu sami'tuhu yadhkuru al-islam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ex ak excepté Suhayl ibn Bayda bokku ci yaa ah, moom dañ ko li dafa génn nii ànd ak ñoom ngir rëcc voilà léegi ndax dégg naa ko Makka man dégg naa ko bi ñu nekkee Makka laata ñuy gàddaay muy tudd l'islam mooy mu nekk jullit muy wax baatu seede yi nekk jullit yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne kon illaa Suhayl ibn Bayda ne kon na ibn Bayda kon moom bu leen ko ci boole moom man ngeen ko libeere ndax jullit la man bokk na ci ñu loolu mooy li gën a dëgër fuuf te loolu moom la Ibnul Kalbi wax Ibnul Kalbi al Kalbi moom mooy matru ki nga xam ne moom ay waxam jarul la bàyyi dóor sa doom jarul la sax dàq ganaar mais doom ji moom saduq la ku dëggu la te xadiis bii nii bu imaam at-Tabaraani bi imaam al-Hafiz ibn Hajar na bi isnaadin saxiix day dëggal wax jooju lu tax euh, pro wax wax problème boobu am ndax euh, imaam ibn Ishaq dane moom fekke na Badar mooy xare na ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam contre yéefar yi Badar euh, kële non seulement moom waaye imaam al-Waqidi rahmatullah alayhi ne loolu la wax laa même chose ne ki ñu jàppoon prisonnier du su du Suhayl mais frère bi la Sahl ndax dañu am mooy ñoom kii dafa tudd Suhayl ibn Bayda kii tudd Sahl ibn Bayda ay frère lañu Sahl ak Suhayl moom imaam al-Waaqidi rahimahullah mu ne du sa du non du Suhayl lañ jàppoon waxu euh, mooy liñ gi sànq noonu du non imaam al-Haafiz nag ne non ñoom seen wax jooju waxu Ibn al-Kalbi bi moo gën a dëgër fuuf te li koy dëgëral mooy li imaam at-Tabaraani solo mooy xadiis bi ñu la wax léegi te mu ne bi isnaad yéen ci càll la boo xam ne bu wér la kon moom fekkewul Badar mooy xeexu Badar bu nga fa woon mais ci raawu yéeféer yi la ne woon pas ñëw ngir xeex l'islam mais c'était la possibilité ngir mu génn comme niñ ko gisoon ca Utba na Ghazwan ak kan euh, al Miqdad ibn al Aswad keroog ci sariya yi am na sariya buñ fi gisoon boo xam ne ñoom dañoo jóge ci kuffaaru Quraysh nii daal di daw si ndax dañ ne lii imaam Ibn Ishaq waxoon ne dañ leen a def échelle ngir jaari ci ñoom ngir ñëw ndax mënuñu woon a jóge Makka gàddaay si sinon c'était trop risqué te mënuñu ko woon pour ñoom kon kooku Suhayl ibn Bayda noonu la ñuy Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw Badar bi ñu ko jàppee imaam Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin radiyallahu ta'ala anhuma moo man dégg naa ko yadkurul islaam kon nag bu mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe rançon wala ñu dóor seen doq yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne kon illaa Suhayl ibn Bayda ba mu des moom Ah. moom Suhayl ibn Bayda radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah. yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku ko jege la woon ku jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woon am na sax benn voyage boo xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon dem moom la supporté woon mooy ñoo bokkoon li ñuy supporté mooy même géléem bi moom Seydina Suhayl ibn Bayda radiyallahu taala anhu wa moom nag fanam guddul noonu mooy euh, dundul dund gu gudd amul longévité ndax ku teel a génn àddina la ndax mu ngi génn àddina ci li nga xam ne mooy ci dundu yonent mi alayhi salaatu wasalaam aba moom ci la génn àddina comme ni ko yaay Aïsha radiyallahu anha waxee comme imaam Muslim moo solo xadiis ba mooy xadiis bi mu ne euh, benn saxaaba bu génn àddina mu ne pour nañ ko indi Sa'd ibn Abi Waqqas voilà radiyallahu anhu bi mu génnee àddina mu ne nañ ko indi ci eh, jàkka ji bu ko defee ñoom soxnaa yonent ci maanaam sa saa ñu mën koo jullee ne nit ñi daal di eh, mel ni d'accord ci ci ci ci loolu néew bu ñuy dugal jàkk di ko fi jullee yaa Aisha radiyallahu anha ne mais nit ñi daal ñoo gaaw a fàtte rek ne mais ma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn fil masjid Suwayl ibn Bayda bi mu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàkk julleewu ko fenn lu dul ci biir jàkka ji kon loo te loolu mooy bi mu c'est vrai que xaw na yàgg tuuti ci ay at mais ñi ko fekke fekke nañ ko ndax euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yéex na euh, génn àddina bi mu génnee àddina la woon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam julleewul Suhayl ibn Abi Bayda euh, Suhayl ibn Bayda lu dul ci biir jàkk ji la ko la ko jullee loolu day wone ne kon kañ la génn àddina ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Sa'd nag utal na nee na année neuf la neuf ci mooy l'an neuf ci ginnaaw gàddaay gi ci la génne àddina moom Seydina Suhayl ibn Abi euh, Suhayl ibn Bayda radiyallahu taala anhum wa ardaahum radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu